A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi nabiyyinaa Muhammadin al-amiin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Ammaa ba'du, fa yaquulu Allaahu azza wa jalla fii suuratil Israa. di suuratu banu israil alayhi salaatu wassalaam baada audu billahi min alsheytaani alrajim sunnata man qad arsalnaa qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina taxwiila suñu boroom azza wa jal di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy laayaab juróom-ñaar fukkeel bi ak juróom-ñaar mu ne sunnata mu ne gis nga li ma waxoon ci laay bii weesu mooy ne gis nga ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi dañuy def le tout di xatal ñi nga xam ne ñooy war ngëm yàlla yi ca suuf sañu ne bu dee yonent bi aleyhi makk la woon waaye ba loolu ab mooy sunnatallaahi loolu mooy tërënu yàlla wi nga xam ne noonu la def ne yéeféer yi fu ñu nekk ay jullit ne fa du ñu bëgg a dëkkandoo ñoom dañuy bëgg nañ leen expulser moom lañ doon wax ci jotaay bii weesu moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ba mu fa jógee dem ñan la fa fekk ay yahud yoo xamante ne yu yées waaye ñoo xamante ne nii ay arab lañu dëkkoon Medina ñoo xam ne ay païen lañu ay paganisme lañ doon jaamu mooy ay xërëm lañ doon jaamu ñoom ñoo ñépp façon Abdallah ibn Ubay yi nga xam ne li tax ñu dugg ci diine mooy bañoon ak ñàkk seeni privilège ñooñu lan lañ bëggoon saa su ñu ngi bëggoon génne yonent bi saa salaatu ak way ngëm yàlla yi Medina moo taxoon bu doon wax ca saar ba ñu gisoon mu naan mu naan la in rajaana ila almadinati la yuxrijanna a a'azzu minha al adal doon wax moom abdallah ibn ubay président naafiq yi naan la in rajaana waat naa ne bañ jógee ca ghazwatul muraysiya ak la fa xewoon te lool tuddoon nañu ko ne mu ne la in rajaana waat naa ne bu ñu delloo ila almadina te dëkk ba di suñu dëkk bale di Yasrib di Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam la yuxrijanna waat naa ne dina génne laa wax al a'zu ki nga xam ne moo gën a tedd te boppam ci jublu nee na moo gën a tedd quoi wal moom naafiq bu bon bi al adal ki nga xam ne moo gën a suufe te moom ci jublu wal iyaadu billaah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax loolu seenu jikko la waaye ba mu fa newee yahuud yi tamit loolu lañ bëggoon mooy fexe jële ko fa loolu nag moo masa am mooy gis nga yonent yi fi newoon yépp gis nga ñoom Seydina Ibrahim alayhi salaam gars na lañ def ba mu fa nee di wax seen yàlla yi lii du dara ba pare toj genn yooyu gars yi dañ koo génnaa moom mu dem yoonam sax ne man xaaral inni zaahibun ilaa rabbi man maa ngi dem sax ci sama boroom sama borom digal na ma ma jóge seen fii li ma leen waroon indil leer na jox na leen ko moo ma jox ndigal ne ma ma dem léegi kon dem naa sama yoon ànd ak Seydina Lut alayhi salaatu wa salaam ak Sayyidatuna Saara alayhi waaye fépp noonu la rek gis nga Firawna bi gaa yi kiiwee noonu la woon de mooy ne gaa yi loolu la moo taxit ba léegi nii ba nañuy dund nii foo gis ay jullit yo yoo xam ne yoo xam seen bopp quoi yoo xam ne ñoom seen jullite jaral na leen dara mooy alxuraan jaral na leen dara jaral na leen lu raw ndékki ñooñu moom foo jaar foo jaar yéeféer yi mere leen ba pare nag moo moo dañuy jàpp ne mais ñii ñoo tax ñu dunduñu quoi non jullit ñii sées ba pare di leen woowe ay tur yu ñaaw quoi waaw ñii ñoo tax ñun mënuñoo dund dund gi ñu waroon a dund mu neex mais ces types là ces faux types lii ñoo ñu ko teg wal iyaadu billah te xamuñ ne mais gis nga kaw suuf li yorente ba lay saa saa wax gis nga fii nii suuf si yàlla du ko lem lu dul am na ku fi nekk naan allah allah allah comme ni mu ne sa imaamul Buxaari rahmatullah alayhi mooy fekk am na ku naan allah te loolu moom ab yéefér bu la waxal allah allah nga foog rek moom dañu naan allah waaye ni ñu koy waxe noonu lañ ko gëmee te moom la ñuy jàpp fekk loolu bu amul woon ci kaw suuf mais yàlla day lem suuf si ndax loolu moo masul a jóge ci suuf si masul a jóge ñoo xam ne dañuy wéetal yàlla loolu masula même jamono bi yonent bi sallallahu saa wasallam di ñëw sax ni lëndëm feese woon am na ay gox yoo xam ne même Makka Waraqatum nu Nawfal nga fa woon muy muy mbokk Sayyidatu Xadiija boobu radiyallahu anhuma ndax mu juna tuub moom bokk na sax amoo na am ñu naan moom moo njëkk a tuub sax Waraqa moo mële kon ak baayu Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl voilà moom Amr ibn Nufayl voilà Sa'id ibn Zayd voilà Zayd ibn Amr ibn Nufayl moom moo mële amoon na gëmoon na voilà mu ngi doon wéetal borom bi tabaaraka wa taala ba noonu waa Quraysh yéen ñi ngeen di yéen lii nga xam ne mooy gàtt gi borom bi bind ko comme ni ko sayyidatu Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha nettalee ne gis naa ko moom mooy laata ñu yónni yonent mi alayhi salaatu salaam waa def seen yu yooyu rek comme waa Quraysh na waa gaayu Seydina Ibrahim ya defoon rek alayhi salaam seen façon lekk yooyu nga xam ne dara baaxu ci ñu naan ko kiiwal mu ne leen yéen kaay lekk mu ne dinaa lekk lii yéen gàtt gi borom bi daal di koy bind daal di koy def ni mu mel tàggatal leen ko amu leen dara ngeen def ngeen koy rendi pour leneen ba pare bëgg léegi di ci tudd turu ñeneen man ma lekk ci du ci lekk. voilà kooku noonu moom gëmoon na moo tax affaire yi loolu la mais gars yi dañ ko bu ñu ba ko faat du du Khattab ko moo ko faatlu. voilà mooy façon yooyu ñoom noonu lañ mel mooy ne ñoom <laughs> ku gëm la ñuy bañ te xamuñ ne bu ñu amul woon mais ñu lem suuf si moo tax loolu loolu moom lu doy waar la kon mu ne loolu sunnatullah sunnata man qad arsalna mu ne lii nag mooy bëgg a génne xuñ bu bundu xataal ay ñu gëm yàlla ci gox wala ci réew ba jëlee leen fa parce que dañoo ne rabbuna allah suñu boroom mooy yàlla du waa Firawna loolu la doon jëf ba ba mu'minu aali Firawna ne ko waa ja gëmoon bokk ci waa Firawna ne ko waa ataqtuluna rajulan min Firawna bon waxu ko sa Firawna mais ñëpp xam nañ ne moom lay waxal mu jël parole quoi comme que kilifa la woon seen biir mu ne waa da ngeen est-ce que da ngeen di nit koo xam ne moom crime am nekkul loolu la mooy sama borom mais loolu dem nañu rey la moo tax <laughs> loolu la kon nag mu ne loolu nag sunnatal man qad xala arsalna lii mooy sunna mooy nu yàlla ci ñi nga xam ne moom la masa yónni yonent bu fi ma sa nekk ci kaw suuf ña woo bëgg nañ laa génne ndax lan liñ leen di woo arrangé wu leen moo tax ñu doon wax yow gis nga saalix boo deful attention waat naa ne di nga bokk ci ñi la minal muxrajin di nga bokk ñi expulsé ah mooy expulsé moom baa ba bokk ci langage ñi nga xam ne ñooy kufaar yi de mu ne kon sunnata loolu mooy tëraliinu doxaliinu borom bi li nga xam ne moom la wéyal moo xam ne moom mooy man sa salna tëraliinu doxaliinu sooru ñi nga xam ne ñoom laa yónni woon qablaka lu la jiitu yow seydinaa muhammad mi alayhi salaatu wassalaam min rusulinaa ci suñu yonent yi de fu ma leen yónni rek see ña nga xam ne ñoom laa leen yónni de assemblée ba bëgg nañ leen expulser génne leen dëkk bi wala tajidutu doo trouver doo fekk li sunnatina ci suñu tëraliin ak suñu doxaliin wii nga xam ne moom lañu rëddal ñi nga xam ne ñoom ñooy samay ndaw tahwi laa kenn manu koo soppi mooy borom bi lii la def ndax ñoom ñoo ëpp ay nattu comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas yàgg nañ ko fee bi mu ne ko mais yonent mi alayhi salaam kan moo ëpp natt mu ne ko ci ëpp natt mooy al anbiya yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ñoo gën a tar nattu fuuf mu ne ko ku ñu topp mu ne ko summa lamsal fa lamsal ku leen niru rek topp ku leen gën a niru yow yaa gën a rëyaay nattu de kon nag mbir mi loolu la nekk fi naan moom du ma am nattu loolu moom mooy waroo woon a juddu quoi yow dañ naan la waroo woon a parce que boo fi juddoo moom bonjour les nattu manoo ci dara de ndax loolu wala tajidu doo fekk li naa li nga xam ne mooy suñu tëralinu suñu doxalin wii nga xam ne moom la ñuy wëyal même ñi nga xam ne ñoo ma gëm ma leen di yónni ñu nekk say samay dig digle diggante bee passé dama juumoon bi may wax malaaka yi laa bëggoon wax loolu abus de langage la non non yonent yi ñoom ñooy dig digle yàlla ñooy intermédiaire u yàlla diggante borom bi ak jaam yi alayhimu salaatu wassalaam ma ne woon malaaka yi loolu wax jee gaawoon moo tax ma wax malaaka yi ma ci xel sax déedéet yorent yi laay wax ñoom ñoo gën malaaka yi voilà loolu laa bëggoon a wax kon nag te loolu la sax lañ waxoon waaye bi ñuy jeexal loolu dañu waxoon malaaka yi alayhimu salaatu salaam kon nag mooy ñi nga xam ne ñooy ay dig dégleem ñi mu teg nga xam ne ñoom ñu lay yebal ci nit ñi sax ay nattu la leen di dóor fu mu leen teg gars yi bëgg leen a génne taw yàlla leen yónni ñëw ko gënal fépp gars yi ne leen du ngeen fi nekk voilà kon nag mbir mi ku jàpp ne man daal bu ma nekkee ci l'islam voilà lépp war a neex war waruma am benn problème lépp di dox nu nekk bu amee lu ndaw sax ñu naan natt bu ndaw ay borom bi tabaaraka wa taala mii de ah baax gi ñuy wax ci moom de doy na waar ndax man mii sama xol baax na de ah, man de doy na war ah xanaa borom bi gisul keneen ku mu ko teg yooyu yëpp ay waxi caalit la yoo xam ne am na fu muy demee en tout wax ji ci boppam moom waxu weddi yàlla la mais nag ka koy wax mooy weddiwul yàlla parce que noonu la mel moom waaye ku ñuy xamal la mooy ci lam daa yi kon suñu boroom nag ne ginnaaw loolu nag mu ne gis nga natt yu mel nii yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ñi nga xam ne ñooy jaam yi topp sa gannaaw ñi ma la yónni bés bu natt yu baree xam nga nattu lan moo koy dindi lan moo koy woyofal mooy lii ma leen di wax mu ne ko aqimis salaa taxawalal julli voilà gars yi nag foog nañ ne fii mu ne kuy julli sax da ngaa commencé soof quoi wala daa fekk daa na nga ba mu problème alors que xamuñu li xew. mooy ne yaakaar nañ ne dem di seetaan ay film wala ne dañuy dem vacances wala ngir dindi seen idées yi wala yeneen yu bees renouveler seen xalaat yi loolu lépp boo ñëwaatee fii ci réalité bi mbir mi ne waat xeer mel ne roche boo naan rës fekkaat fi mbir yi mooy nag julli nag moo la mën a génne ci yooyu mu ne aqimi tax taxawalal julli ne li duluuki shamsi jamono ja xam ne ci la jant bi ci génge lii boo borom xam-xam yi ci gàttal dañ cee wax ñaari wax am ñoo xam ne comme liñ jëlee ci ma Umar jëlee nañ ko ci Mawlana Abu Hurayra naka noonu Mawlana Ibn Abbas ñu ne en fait li duluuki shams mooy bu jant bi nekkee au zénith ba jeng mooy tisbaar heure tisbaar loolu lay wax nii ne kon taxawalal julli li duluuki shams waaye mooy bu jant bi jengee loolu benn wax la am ñeneen loo xam ne jëlee nañ ko ci Seydina Ali ibnu Abi Talib Seydina wa Mawlana Ibn Abbas jëlee nañ ko tamit ci wax boobu ak ku ko gën a muy Seydina Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu wax mooy jant bi bu bu bu bu jengee bay dugg di loolu lay wax noonu moo tax ñaari wax yooyu en fait li tax ñaari wax yooyu am mooy ñaar yooyu yépp ci langue arabe day tekki lii day tekki duluku shams ndax duluku shams mooy maylu sa maylu haa mooy ak jengam léegi nag bu dee daa nekk ci zénith ci kanam ci diggu njolloor ba jeng loolu mooy tisbaaray jot ba teg tuuti tisbaaray jot bu dee dafa jeng bu bu bu buy so loolu timis mooy jot moo tax ñaar yooyu lu luñ ci mën a dégg la kon mu ne ko aqimi salaa dafa waral julli li du looki shams bu dee ñi nga xam dañu wax tisbaar mooy jamono joojule mooy kon julli tisbaar dugg na waaye it ba julli tisbaar duggee dafa am leneen lum duggaale mooy tàkkusaan ndax bu jant bi jéngee ba moo tax mu ne ilaa xasaqil layl ba nit lëndëmu guddi gi di duggee bu lëndëmu guddi gi duggee loolu mooy ñaata jullee moo bu nee li duluuki shamsi tisbaar tàkkusaan dugg na ilaa xasaqil layli mooy timis ak gée dugg na wa qur'aanal fajri muy jullit fajar moom la suñu waroon tudde al qur'aanul fajri muy qur'aanul fajri muy julli fajar ndax jàng dañ koy jàng al qur'aan ci kaw te mooy loolu mooy bokk na ci turu fajar yi quraanul fajri muy salaatul fajri muy julli joo jëlee inna quraanal fajri dëgg-dëgg jullit fajar alquran ja nit ka di jàng buy nekk di taxaw di julli di wax ca di jàng alquran di ko biral kaana mashhuuda malaaka yi dañ koy fekke ndax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ne yaqra'uuna fiihim comme ni suñu boroom wax dafa am ñoo xam ne malaaka yi mooy malaaka yi xëy ak malaaka yi yi fanaanoon nag waa ji mooy fa la ñuy daje bu ñuy daje foofu nag mooy loolu dañ koy fekke teele njàng moo mële muy njàng moo mële nga xam ne mooy alquran alfajr googale kon juróomu julli yaa googu bu dee ñu ne dulul ko shamsi mooy mooy mooy mooy guddi gi mooy mooy timis kon timis a ngoongu kon li dulul ko shamsi ilaa ghasaqil layli wa quran alfajri inna quran alfajri kaana mashhuuda kon nag ñu yem noonu walillahi wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin